أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru leen ci suuratu verset yi nekk ci suuratu tawba te ñuy nettali ghazwatu Tabuk te amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci jotaay bi weesu daldi woon nañu ñëw ba agsi fi nga xamantene ne nii mooy aaya bi nga xamante ne nii mooy mooy aaya 119 foofu lañu yamoon te mu doon nettali avant loolu ba foofu li nga xam ne moo jëmoon ci tuubu nangu delloo gi mu delloo ak nangu tuubu ñi nga xam ne mooy sayyidina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ak Muraaratu ibn Rabi' ak ki nga xam ne mooy sayyidina Hilaal ibn Umayya alayhim ridwaanullah nga xam ne keroog ñoom demuñu woon bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon woote ngir ñu dem Tabuk ñoom dañoo bokk ñi nga xam ne amuñu woon gànt waaye demuñu waaye nag ay woy yàlla lañ woon te ñu dëggu lañ woon moo tax suñu boroom subhaanahu wa loolu ñu def mu nattu leen ci ci ci ci cinquante jours yoo xamante ne nii waxul ci seen mbir dara bani nga xamante ne nii ci lay wàcce seenug tuub nangu seenug tuub ñoom ñetti ñoo ñële ci aaya yooyu nga xam ne mooy bokk ci mu jëwoon gis bi nga xam ne ci la doon wax ne wa ne laqad taaba allahu ala nnabii walmuhaajirin ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani rrajim laqad taaba allahu ala nnabii walmuhaajirin walansaar alladina tabacuuhu fi saacati alusrati min bacdi maa kaada yaziiqu quluubu fariqin minhum summa taaba calayhim innahu bihim raufun raxiim wa cala althalaatati alladina xullifuu xatta idaa daaqat calayhim alard wa cala althalaatati alladina xullifuu xatta idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wa daaqat alayhim anfusuhum wa dannuu an laa malja'a min allahi illaa ilayhi thumma taaba alayhim liyatuubuu innahu huwa at-tawwaabu ar-rahiim yaa ayyuha alladina aamanuu ittaqu allaha wa kuunuu ma'a as-saadiqiin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ci aaya yooyu la li nga xam ne ci la tuub nangu tuubu ñoom ñett ñoo ñële mu tàmbalee ne laqad taaba allah buur yàlla laqad taaba allahu ala nabi mu ne suñu boroom dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo delloosi yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne masula den ci moom waaye loolu waxoon nañ la comme ni ñu ko gise woon ci la al imaamu ibnul qayyim rahmatullahi doon wax fi zaad bi nga xam ne ci la gis njàngat yi ñuy jële ci nettali bi ci ghazwatu ghazwatu Tabuk te ne mooy li nga xam ne mooy at-tawba dafa nekk li nga xam ne mooy njomboxtalu mbir yi te tamit moo waxoon nañ la mbir mi ni ko mooy parcours ki nga xam ne chemin waawu nit ki du début à day soxla di dellu ci borom bi subhaanahu wa kon mu ne laqad taaba allahu ala nabi mu ne dëgg-dëgg suñu borom moo delloo si yonent alayhi salaatu wassalaam wal muhaajiriin ak ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon saxaaba yi nga xam ne ñoo jege woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daldi woon gàddaayi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu wal ansaar waaye it moo delloo ñi nga xam ne mooy al ansaar muy waa asxaabul madina madinatu rasulillahi alayhi salawatullahi wasalaamu moom ñi nga xam ne min al awsi wal xasraji radiyallahu anhum mu ne alladina ñoom ñi ñépp min al wal ansaar ñi nga xam ne ittaba'uuhu ñoo ko toppoon moom alayhi salaatu wassalaam fii saa'ati al ci nga xam ne mooy mooy jamono ju tàng ji min ba'di muy ghazwatu Tabuk ndax condition yi mu ame woon xamoon nañ ko muy jamono yi canicule woon mbir mi tàngoon na jër mu ne min ba'di maa kaada yazighu qulubu minhum ginnaaw bi nga xamante ne nii tuutee des mu jeng xolu lenn ci ñoom summa ginnaaw gi taaba alayhim mu delloosi leen innahu dëgg-dëgg moom boor yàlla boor yàlla subhaanahu wa ta'ala bihim ci ñoom ra'uufun ku ñeewante la ci ñoom waaye rahiimun ku leen yërëm la mu ne nag bokk na ci ñi mu tuubal mooy wa ala thalathati alladhina xullifu ak tamit ñetti ñi nga xamante ne nii ñoom defuñu woon li naa yi keroog bi ñuy joxe ay foo ngant ñoom dañoo ñëw wax dëgg ta mooy ñiñ la tuddoon léegi muy sayyidina Muraaratu ibnu Rabii' sayyidina Hilaal ibnu Umayya ak sayyidina Ka'b ibnu Maalik alayhim ridwaanul Maalik mu ne ñoom ñooñu it daal dina leen indiwaat ngir ñu jéggalu mu jéggal leen ñi nga xamante ne ñoom dañu leen ñoom xatta dañoom dañoo def wax dëgg moo tax ñu daal di leen nattu xatta idaa daaqat alayhimul ardu bimaa raxubat ba suuf si malgré li muy yaatu di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mujj xat ci ñoom mujj xat ci nga xam ne noonu la ko sayyidina Ka'b ibn Malik daal di nettalee ci xadiisam boobu nekk ci saxiixayn comme ni ñu ko tudde woon ci jotaay yi mu nekk ci saxiixu al imaam al Buxaari saxiixu al Muslim min al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri Abul Husayn rahmatullahi jamii naka noonu waxoon nañ la al-imaam ibn Ishaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhimaa moom it daal dina koy solo al-imaam Ka'b Maalik mu ne mbir mi dafa mujj bi mbir mi safee ci ñoom mooy li nga xam ne mooy ñàkk wax ak ñoom ñàkk jëflanteeg ñoom dafa mujj ba min mu ne nit ñi dañoo dafa mel ni yeneen nit lañ mujj doon suuf si ma xamoon tamas fee dëkk tamas fee juddoo di madinatul munawwara ala afdalu salaati wassalaam mu mel ni du suuf si ma xamoon loolu nag lool la suñu boroom di wax mbir yi xat ci ñoom lool xattaa ba kera ida daaqat mooy ñu nekk ci natt boobu ba ni suuf si daal di xate ci ñoom bima raxubat malgré li mu yaatu mu ne wa daaqat alayhim seen bopp yi ñu mujj ñoom ci seen bopp xat ci seen biir wasannu fii wasannu du njortu de bii weesu dañ ne woon wasannu mooy njortu ndax dañ doon njëkkalanteeg temps bi lool moo tax bàyyi bu ñu ci xel waaye wasannu mooy wa ayqanu mooy ñu am li nga xam ne mooy yaqiin mooy ñu am certitude amul benn dut buñ ci am an ma malja'a min allahi illaa ilayhi ne amul rawwaay bi nga xamante ne nii moom lañ mën a raw ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala lu dul dellu ci moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala summa ginnaaw gi taaba alayhim mu delloosi leen li yatuubu ngir ñu tuub bu ko defee mu jéggal inna allaha ndax dëgg-dëgg buur yàlla huwa moom attawaabu mooy aju nangu tuub bi a ngi xamante ne mooy aju nangaa koonu tuub la arrahimu aji yërëmaa koon la moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala léegi nag foofu mu ne woon yaa ayyuhal ladiina aamanu muy wax ak ñi nga xamante ne moo julit ñépp tey wax ak ñii tamit ngir wan nañ leen sauvé du dara lu seenu dëggu kon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggu mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ittaqullaha ragal leen yàlla wa kunu ma'as saadiqin te ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy way dëgg yi ndax kat ñii dara sofelu wala safobu leen lu dul seenu dëggu ndax dëggu mooy loolu te loolu la su yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax mu ne inna rajula la yasduqu wa yataharra sidq xatta ibnu ba muy wax naan maa ngi leen di dénk dégg maa ngi leen di dénk dëgg ndax fa inna sidqa yahdi ila al bir wa inna al birra yahdi ila al janna yenent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne maa ngi leen di dénk li nga xamante ne mooy dëggu ndax dëggukat ci lu baax la lay gindi fa la lay yóbbu te lu baax moom fan la lay yóbbu ila al ci al mu ne war ma mu ne nit ki nag wala yazaalu ar-rajulu yatasaddaqu wa yataharra as-sidq nit ki du muy du dañ di nekk ko xamante ne nii nit ki du dañ di koo xamante ne nii day dëggu wa yataharra as-sidqa di def la tuuka lépp lu muy wax muy seet nan lay fexe bam nekk dëgg li muy wax hatta ba kera yuktabu la ñuy ku la ñuy bindee inda allahi sa subhanahu wa ne moom siddiqa mu am darajay siddiqiya ñii nag seenu dëggu rekk leen sëfe kom ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ka'b ibn Malik alayhi ridwanul maliki daal ne woon waxe kon ci xadiisam boobu waaye gisoon nañu ci foofu la ñu yemoon ñu waroon a continuer waaye gisoon nañu li jëmoon ci li nga xam ne mooy tuub nga mu ngi woon wax nekk ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom manut ak ñi gëm yàlla di ñaan jéggal ñi nga xamante ne ñooy mushrikuuna yi walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim muy aaya boobu nga xam ne da doon wax nay law yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne nii ñooy way ngëm yàlla yi ñoom warul ñuy daldi ñaanal njéggal lil mushrikiin ñi nga xamante ne ay polythéistes lañ ay bokkaalekatu yàlla lañ walaw wu même bu deene dañoo nekk wali qurba seeni way jagañaale min ginnaaw ba nga xamante ne nii maa tabayyana la leer ci ñoom annahum kana ñoo ñële seen mbokk yoo yele asxaabul jaxiim yi ñooy safaraaw ñooy waa safaraaw jaxiim loolu waxoon nañ la xadiisu al imaam ibnu al musayyib ibn hazn bi nga xam ne moom la jële woon ci baayam di al musayyib moom moom imaam sa'id ibnu al musayyib jële woon ko ci baayam al musayyib ibn hazn al maxzumi mu ne mu nettali ne boobu mu ngi wàcc ci sayyidina ki nga xam ne mooy abu taalib ndax bi nga xam ne ci lay waaja génnaat dina comme ni xadiis bi newee waxoon nañ la ne rawaahu huwa fi saxiix qad rawaahu al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi yarhamukallah qad rawaahu al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi fi qissatu mawti qissatu mawti qissatu abi taalib aw mawti abi taalib fi saxiix fi saxiix foofu mu ne moom moom ki nga xam ne mooy baayu sayyidina Saciid ibnul Musayyib rahmatu radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu yégée ne Abu Taalib a ngi waaj génn àddina dafa ñëw ci chevet daal di fay nekk naan ko yaa am e yow sama sama sama ba sama bàytex waxal benn baat boo xamante ne nii dinaa la fexe mën a tinu fakanoom katam sa kanamu boroom bi subhaanahu wa taala fekk abu abu jahlin mu nga fa woon ak ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Abi Umayya ne woon ne ci yaay Ummu Salama bint abd bint bint rakb bint zaad rakb di doomu ki nga xam ne mooy abu umayya ñu xame woon ko ci zaad rakb kon abdallah ibn umayya wax nañ la mujj naa tuub moom mujj naa tuub ci fatxu makka bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dugg ci makka fatxu makka ci la dugg ci lislaam moom sayyidina Abdallah ibn Umayya Abi Umayya mi nga xamante ne frère la ci si ay Ummu Salama waaye moom gisoon nañ ne mu ngi génn àddina gazwatu Hunayn moom sayyidina Abdallah ibn Abi Umayya moom nag moo ne woon moom Abu Jahl ñoom ñoo ne woon nag dajaa moom ci waa Quraysh la bokkoon mu ñëw ne ñu naan Abu Jahl naan Abu Taalib atarghabu an millati abi abdil muttalib naan ko ndax dem fi bàyyi li nga xam ne mooy diine abdul muttalib di topp jeneen diine am yeneen mu topp ko di ko topp gan yi nga xamante ne nii abu taalib ni mu génne addina mooy ci diine quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma azaalu astaghfiru laka allah ma lam yunha an ma lam unha an mu ne duma deñ di la di la ñaanal jéggal fekk ma ko léegi nag ginnaaw gi ci la suñu boroom wàccee lii ne maa kaana linnabiyyi walladina aamanu an yastaghfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurbaa min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim mu ne kon aaya boobu ci la wàccoon waxoon nañ la nag niñ koy booleeg aaya sayyidina indi xadiisu sayyidina Ali ibn abi taalib alladii rawaahu ashaabu sunan kannasaa'iyi rahmatullahi alayhi ahmadu bnu shu'ayb abu abdirrahman ahmadu bnu shu'ayb annasaa'i ci nga xam ne mooy sunan bi rahmatullahi alayhim moom moofu sayyidina ali mu ne dama romb benn waay muy ñaanal waajuram mi nga xamante ne dafa génn àddina ma ne ko te nekk ay mushrik ma ne ko waa na nit moom jullit ndax man naa ñaanal ay waajuram moo xam ne dañoo génn nekk ay mushrik moom nag waa ji ne ko awalam yastaghfir ibrahimu li abi waa ji ne ko est ce que sayyidina ibrahim moom daldiwul diwul ñaanal njéggal ki nga xamante ne nii mooy baayam nee man sayyidina ibni abi taalibin radiyallahu anhuma daal di dem daal di koy wax ki nga xamante ki nga xamante ne nii ki nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa nazala wa maa kaana istighfaaru fa nazala maa kaana linnabiyyi walladiina aamanuu an yastaghfiruu lil mushrikiina walaw kaanuu ulil qurbaa min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim wa maa kaana istighfaaru ibraahiima li abiihi illaa an maw'idatin wa'adahaa iyyaahu falammaa tabayyana lahu annahu aduwwun lillaahi tabarra'a minhu inna ibraahiima la-awwaahun haliim suñu boroom subhaanahu wa ta'aala sayyidunaa Ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mu ne ci la suñu boroom wàccee loolu waaye am na beneen dajale boo xam ne moo gën a rafet yi nga xam ne moom lañu waxoon xam nga waxoon nañ la ne lenn mën naa am booy ne mën na nekk ne aaya bi dafa wàcc ñaari yoon mooy ñaari aaya yi man na nekk wàcc ñaari yoon te loolu du lu tumuranke ndax am na a waxuma la aaya rek mais am na saar yoo xam ne boroom tafsiir yi dañu naan muy ulamaa'ul mufassiruun dañu ne aaya yooyu dafa wàcc ñaari yoon dañu wàcc ñi nga xamante ne nii mooy ñaari yoon moom loolu lañu wax moom ulama ut tafsir ñu ne gaa aaya yooyu dañoo wàcc ñaari yoon kon ñoo saar yooyu kon loolu mooy du lu tumuranke waaye am na beneen façon dajale xam nga waxoon naa la beneen keneen lan mooy est-ce que Seydina Ali lan moo ñuy wax ne teewlu woon na aaya yi keroog mooy est-ce que ñëwoon na ci am xeram wala est yëgoon na ne aaya yooyu wàcc na waaye am na beneen dan dajale boo xam ne bu ñu moom la ñu tuddoon bi nga xamante ne nii moom lañ doon gis qissatu mawti abi taalib te loolu ku mel ni al imaam al xaafid ibn xajar alayhi ridwanullahi moom la wax ci fathul baari bi nga xamante ne nii loolu la doon wax mu ne mbir mi mooy ndax foofu boo gisee xadis boobu suñu mu ndax dafa wax ne ñaari aay e xadis boobu suñu boro kii dane raawi bi dane ginnaaw loolu aaya bi suñu boroom dafa wàcc innaka laa tahdi man ahbab ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax jaari kii la wax dégluñ nañu wax na li nga xam ne mooy nettali bi yëpp sayyidina al buxaari amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi dana xaddatana mahmud qaala xaddatana xaddatana <clears throat> abdurrazaaq qaala axbarana ma'mar an az-Zuhri an ibn al-Musayyib an abiihi anna Abaa Taalib lammaa hadarathu al-wafaatu daxala alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa indahu Abuu Jahl wa indahu Abuu Jahl faqaala ay am qul laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah kalimatan uhaajju laka bihaa indallaah faqaala Abuu Jahl wa Abdullaah ibn Abii Umayya aba taalib targhabu an millati abdil muttalib walam yazaalaa yukallimaanihi xatta qaala axira cheyin kallamahum bihi ala millati abdilmutalib fa qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam la astaxfiranna laka maa lam unha anh fa nazalat maa kaana linnabiyi walladina aamanuu an yastaxfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurbaa min bacdi maa tabayyana lahum annahum asxaabu aljahim wa nazalat innaka laa tahdi man ahbabta al imaamu al buxaari mu ne haddasanaa mahmuud mu ne haddasanaa nettali nañu mahmuud bu sëriñam di mahmuud mu ne kan ci kan la ko jële mooy Mahmoud mi siiw na muy Mahmoud ibn Ghaylaan rahmatullahi alayhi moom sëriñu boroom bokk dañu bari ñoo xamante ne mooy waa asxaabu sunani nee na tamit am na ñoo xamante ne ku amel ku mel ni al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmatullahi alayhi da ngay dégg mu naan haddathana mahmud kon mooy mahmud ibn ghaylan moom moo ko nettali mu ne kon haddathana mahmud qaala mu ne haddathana abdurrazzaq ki nga xamante ne moo ñu nettali mooy abdurrazzaq qaala mu ne axbarana Ma'mar mu ne ki ñu xabaare mooy Ma'mar an az-Zuhri mu jële ci al-imaam az-Zuhri an ibn al-Musayyib mu jële ci Sa'id ibn al-Musayyib an abiihi mu jële ci baayam di al-Musayyib ibn Hazn anna Abaa Taalib kana Abaa Taalib lammaa hadarathu al-wafaa ba nga xam ne ci la ko dee dikkal après mu nettali wax li ñu waxoon mu ne fa nazalat mooy ba Abu Taalib mujjee wax ne moom ci millat Abdul Muttalib mu ne ñoom falam yazaala ki nga xam ne mooy abu jahlin ma fa nekkoon ak abdallah ibn abi umayya dañun di wax ak moom ba ni nga xam ne noon lay mujjee li muy wax moom abu taalib mu ne ala millati abdul muttalib ci li nga xamante ne nii ci yoon abdul muttalib lay mujjee fam la loolu la mujjee wax moom ki nga xamante ne mooy abdul abu taalib mu ne fa nazalat mu wàcc inna allah moo nazalat mu daal di wàcc li nga xamante ne nii mooy maa kaana linnabiyi walladina aamanuu an yastaghfiruu lil mushrikiin maa kaana linnabiyi walladina aamanuu an yastaghfiruu lil mushrikiin muy aaya boobu ñu gisoon nee na bi loolu wàccee wa nazalat mu wàcc innaka laa tahdii man ahbab innaka dëgg-dëgg yow laa tahdi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam doo gindi man ahbabta képp koo xam ne moo la soob rek léegi loolu al imaam al xaafid ibn xajar rahmatullahi alayhi bi nga xamante ne ci lay sharaa loolu moom mu ne mbir mii nag mooy wàccuk lii nii mu ne fa nazalat boobu nga xam ne moo ñëw fii mu ne amma nuzulul aayati thaniya fa waadihun fi qissati abi taalib mu ne wàccub ñaareelu waa verset bi mooy innaka laa tahdii man ahbab lool moom leer na ko ne moom li ci ci mbiru xabaaru abu taalib ci la wàcce moom waaye mu ne wa amma nuzuulu allati qablahaa fa fiihi nadar mu ne kantaa li nga xam ne mooy bi ko jiitu mooy maa kaana linnabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikiin mu ne kanta wàccuk aaya boobu jamono jooju abu taalib génna dina fa fiihi nadar mooy ne loolu am na lees ci seet mu ne wa yadharu anna al muraada anna al aayata al muta'alliqata bil istighfaar nazalat ba'da abi taalib bi mu bi bi bi bi mu ne li feeñ mooy ne aaya boobu mu ngi wàcc après abu taalib ci jamono jamono après bi mu génne àddina mu ne wa hiya ammatun fi haqqihi wa fi haqqi ghayrihi mu ne nag aaya bii di ma kaana linnabi naan warul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi gëm yàlla ñuy ñaanal njéggal mushrikuuna yi même bu dee ne seen mbokk lañu seeni way jege ñaale lañu ginnaaw bi ñu xamee ne waa asxaabul jaxiim la mu ne loolu moom <clears throat> ñu ne loolu noonu nag mooy ne man nañ ne dafa général ci mbiru Abu Taalib ak li nga xam ne ci xàqam ak xàqu ñeneen mu ne loolu noonu nag xam nga lan lay niru mooy ne lii wane kon mooy lan ka ni dafa mooy ni mbir mi wa baadu boobu te loolu mu ne li koy gën a leeral li nga xam ne mooy gën a leeral loolu nga xam ne mooy moom la wax man imaam al-Hafiz mu ne ndax wa yudihu dhalika ma sayati fi tafsir mu ne lii leeral lii ma wax mooy li nga xamante ne nii ñëw ci kitaabu tafsir ci ci li nga xam ne mooy saxiixu al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi foofu bi muy indiwaat xadiis bi dane fa anzala allahu ba'da daalika mu ne ba'da daalika la wax ne maa kaana linnabiyyi an walladiina aamanu al aaya wa anzala fi abi taalibin innaka laa tahdi man ahbab mu ne loolu li koy gën a dëgëral mooy li nga xam ne mooy suur boo demee ci at tafsir kitaabu tafsir foofu al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi bi muy indiwaat aay bi muy indiwaat xadiis bi waxul ne fa nazalat ndax fa nazalat day mel ni mbir mi mooy ba mu xewee rek la wàcc waaye foofu nag moom bi muy indiwaat xadiis bi foofu version bi fa rot mooy ba'da zalika ginnaaw lii mooy Abu Taalib kon génn na àddina lu yàgg suñu boroom subhaanahu wa taala doon door a wàcce ñi nga xam ne mooy aaya bii di ma kaana linnabi te bu boobaa kon li nga xamante ne nii mooy xadiisu sayyidina Ali boobale dañ naan kon jamono jooju noonu mooy bu dee loolu parce que boobu sayyidina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu xamuñu kañ la laaj la gis waajoo jële doon ñaanal jégga ay waajuram ba mu ne ah way nit moom jullit naka lay ña est-ce que mën naa ñaanal ki nga xamante ne mooy waajuram waaji na ko xanaa yow xamoo ne sayyi ndax sayyid Ibrahim sayyidina Ibrahim ala nabi nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu du moom da ñaanal njéggal ki nga xam ne mooy waajuram nee man sayyidina ali ibn abi taalib ma dem wax ko yonent bi alayhi salaatu léegi nag mu ne fa nazalat kon mën naa nekk bu boobaa ci kaw loolu waxu imaam al-Hafiz beneen côté boo xam ne man man nga boolee wax yi te bu boobaa mooy waxu imaam al-Hafiz niru na loo xamante ne nii mooy lu dëgër la mooy boo mooy boole daal bu rafet la kene loolu mooy kon mën naa nekk kon ba'da zalika boobu la ñëw ci suura ci kitaabu tafsir kene aaya boobu wàccul directement waaye dafa wàcc ci xàqu ki nga xamante ne Abu Taalib d'une manière général ak waajooju Sayyidina Ali doon wax d'une manière particulière te tamit une manière général pour ñeneen ñëpp kene ñaanal njéggal ñi nga xam ne dañoo faatu ci kéefër duñu bokk bu boobaa dañ naan kon ba'da zalika boobu mooy ba Sayyidina Ali laajee loolu mu wàcc lool nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bàyyi la nga xam ne moom la waxoon ndax dane woon dinaa la ñaanal njéggal fekk nuyu kat fekk kon terewuñ ma ko kon nag dañu naan ba nga xam ne la ko sayyidina Ali ibn Abi Taalib ñëw rapporté wax ja waaja wax suñu boroom subhaanahu wa taala lool kon ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyee ñaanal ki nga xamante ne nii mooy Abu Taalib di ko ñaanal njéggal même bu dee ne xamoon na ne moom ñi mu génne woon àddina génnewul àddina ci mbaax mooy ci ci li nga xam ne mooy diine lislaam mooy diine lislaam loolu kon mooy li nga xamante ne inshaa allahu taala moom lañ bëggoon a sofe ci li nga xam ne daal di koy grefe ci li ñu waxoon ci jotaay bi jaz walillahi alhamdu wal minna bu ñu ñëwee nag war a fi nga xamante ni nii kon moom lañ dégge woon ne moom lañ war a gis tey taala <coughs> mooy fi suñu boroom subhaanahu wa di waxe naan ba'da a'uudu billahi min ash kaana li ahli al wa man hawlahum min al an yataxallafu an rasulillah wala yarghabuu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum laa yusiibuhum dhama'un wala makhmasa laa yusiibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'uuna mawti'an wala yata'uuna mawti'an yughiidhu al-kuffaar wala yanaaluuna min 'aduwwin naylan illaa kutiba lahum bihi 'amalun saalih inna Allaha laa nudii'u ajral muhsiniin suñu boroom kon subhaanahu wa ta'aala ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax ci tuubu gi nga xam ne moom la delloo si ñoom sayyidina Ka'b ibn Maalik nag ñaari mbokkam yi alayhim ridwaanul Maalik ginnaaw bi nga xam ne ci la leen nattu boobu dal te dara mayu leen ñu am loolu du luluk seen dëggu moo tax suñu boroom kon ne ñu yéen jullit ñi taqullah ragal leen yàlla yéen ñi gëm yàlla wa kuunu te dee leen ànd ak tey nekk ak ma saadiqiina tey bokk ci ñi nga xam ne ñoo dëggu mu ne maa kaana li ahlil madina warul waa ahlul madina de ñoom de amuñu droit wa man hawlahum ak ñi nga xam ne ñoo leen wër min al aarabi ci kaw-kaw yi mooy nii waa ahlul madina ñi dëkk fi nga xam ne mooy madinatu rasulillah ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ak ñi nga xamante ne it amuñu droit mooy kaw yi comme ni ñu ko gise woon mooy ñi nga xam ne village yi nga xam ne ñoo wër madinatul a ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom waa Medina ak ak kaw yi wër Medina an ñoom amuñu droit an yataxallafu an rasulillah ñuy dema yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wooteeti xare ñu bàyyi ko fi daal di ñoom ñoom ñu toog fii bàyyi ko mu dem mu ne loolu waa ahlul madina ak araab yi ñoom amuñu droit ci lool ndax ñu dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam walaa yarghabu bi anfusihim an nafsi te amuñu droit di préférer seen bakkan yi ci bakkanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg mucc ñu ne kon ñu ne ñoom ñooy toog waaye bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu dem fa nga xam ne foofu fa la bakkan yi rote muy ci toolu xare en tout cas mooy sabab la bu rëy ci loo xamante ne nii en général fa la bakkan yi rote gaa yi nag ñu ne loolu amuñ ci droit de mooy ne loolu yellul waa Medina ñi nga xam ne ñooy kaw kaw yi wër Medina ñuy daldi wutu di bàyyi yonent mi alayhi salaatu salaam di dem xare ñoom ñu toog mu ne loolu nag boo gisee ñi nga xam ne ci ñoom ñoo ko def muy almunaafiquuna alkibaar ka amsaali abdullah ibn ubay ak ñi nga xamante ne nii mooy mooy mbooloowam ñi nga xam ne gisoon nañ leen mooy gaayooyu ko mel ne aljadd ibn qays mu ne ñooñu te dëkkoo mbir medina mooy ñooñu boo gisee ñu mel noon ci naafiqi def ko waaye wa man hawlahum min al ne boo gisee it li nga xamante ne mooy naafiq yi nga xam ne ci kaw kaw yi lañ bokk te ñoom ashaddu kufran wa nifaaqa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a taru kéefër ak naafiq mu ne boo gisee naafiqu Medina yi ak naafiqu arab yi nga xam ne mooy village yi wër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne boo gisee loolu ñoom ñu daal di koy man di def ba loolu ñu def ko taw te jàpp nañ ne seen conscience violence daal du daal moom waxu leen du leen yedd ak yooyu mooy daalika boo gisee loolu am mooy bi annahum ndax ñoom laa yusibuhum du leen dal zama'un mooy li nga xamante ne nii mooy ñoom dañoo xamul ne mooy gaa yi ñoom dañoo xamul mooy ñooñu dañoo xamul ne mbir mi wallaahi mooy toog gi ñu toog xasra la ci ñoom mooy mbir mi ak pertange la ci ñoom ndax bu ñu xamoon li nga xamante ne nii mooy mooy li nga xam ne ñoom duñu ko def mooy le fait que ànduñu ak yonent bi alayhi li leen di rëcc yëpp bu ñu ko xamoon de xanaa loolu dina tax duñu ko def mooy daalika boo gisee lii am bi annahum ndax ñoom laa yusibuhum du leen dal bu ñu génnoon xanaa xamuñ ne du leen dal dhama'un mooy ne gaa yi seeka boo gisee lii mën a am mooy ne ñoom laa yusibuhum dalu leen dama un mooy li nga xamante ne nii mooy ak mar ñoom masuñoo mar wala mooy dama un wala nasabun te tamit coono masuleena dal wala max maxmasadun du caagante ni xiif fi sabilillahi ci yoonu yàlla wala yata'una mawtiya mooy ne cey gaayi bu ñu xamoon li nga xamante ne nii mooy mooy li ñuy tardé ah lool de xanaa bu ñu ko xamoon dina tax ñu bali nga xamante ne nii ci lañ ci lañ nekk ndax nag gaa yi booy bu ñu xamoon ne lépp loo xamante ne def nañ ko bu ñuy dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bu ñu àndeek moom mooy ñoom daal naka boo ku ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa yusibuhum du leen dal dama'un mar wala nasabun du caagante ni coono wala mahmasadun du caagante ni xiif fii sabilillahi ndeem waa ji rek mu ngi ci yoonu yàlla wala yatawuna mawtiya te duñu joggi benn foo xam ne suuf boo xam ne joggi na nañ ko boo xam ne jéego yooyu yaghidul kuffar bii ba mooy merloo yéeféer yi wala yanaaluuna te duñu jote min aduwin ci li nga xam ne mooy noon naylan dara mooy buñ demee ba xaree ki noonu ay noon yi nga xam ne mooy noonu lislaam yi suwaa ñu daal di leen di faat suwaa ñu daal di leen def prisonnier wala ñu jàpp leen loolu wala ñu am luñ jël ci ñoom ñoom duñu xam ne loolu noonu ñuy jot ci moom loolu lépp lii lépp mu fi lim illaa lu dul ne ñoom de bu ñu xamoon ni ñuy génn di ànd ak moom lii lépp ku mu ci dal illaa kutiba lahum lu dul ne dinañ leen ko bindal bi bihi ci loole le amalun jëf saalihun ju rafet inna allaha buur yàlla laa yudi'u du mu sànk ajral muhsinin li nga xamante ne mooy payak ñi nga xam ne ñooy rafetal aaya bi ci gàttal suñu boroom subhaanahu wa ta'ala li muy wax mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne waa kaw mooy ñi nga xam ne ñooy naafiqu Medina yi ak naafiq nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk autour de Médina ñooy kaw kaw yi amuñu droit bàyyi la fi daal nga ñu nga dem xare yi ñoom ñu toog waaye boo gisee ñu àttana def lool mooy ne ñoom li nga xam ne mooy ndax ñoom suñu boroom waxoon ne laa yafqahun waxoon na ne ñoom laa yafqahun mooy naafiq yi li nga xam ñoom ñoom dégguñu fiq mooy lan mooy xamuñu dara mooy naafiq yi ñi nga xamante ne nii xamuñu dara mooy ne xamuñu dara te ñu fiq ndax bu ñu xamoon ne lii nii lépp leen doon raw mooy ne ñoom dañoo jàpp ne jullit ñi bu ñu génnee di xare ji ñoom ak coono kese lay doon ak ay mettit waaye loolu ñoom ñooy ñi nga xamante ni xamuñu waaye suñu boroom nee na gaa yi boo gisee sababu ñu mën a toog fii te seen conscience yi du du leen du leen travailler duñu am dara luñ naan ah ñun de def nañ lu jaaduwul mooy lool sax du leen ci fekk ndax mu ne boo gisee lool nag mooy bi annahum ndax ñoom xamuñ ne gaa yi ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa yusibuhum dana du leen dal li nga xam ne mooy mar wala nasabun ñi génn ànd ak moom di xare ji mooy benn mar du leen dal wala nasabun benn coono du leen dal wala maxmasatun benn xiif du leen dal fi sabilillahi ci coonu yàlla wala yatawuna mawtiya te duñu joggi benn suuf boo xamante ne ni yaghidul kuffar ngir merloo yéeféer yi ndax yéeféer yi kat ak jihaad da leen di merloo bu ñu gisee noo xam ne moom moom seen diine jaral na ñu bàyyi seen bakkan loolu da leen di merloo mu ne loolu duñu ñu teg benn jéego boo xam ne day day bita gaz li nga xamante ne mooy xolu yéeféer li loolu moom lu dul ne wala yanaaluuna min aduwwin ila te tamit lu ñu jote ci benn yi benn li nga xam ne mooy <clears throat> mooy noon yi nay laa li nga xam ne mooy rey wala def prisonnier wala am luñ jël ci moom lu dul ne suñu boroom subhaanahu wa taala illaa kutiba lahum bihi amalun saalih lu dul ne lii lépp ñu wilim lu ñu ci def rek suñu boroom daal dina leen ko bindal ay jëf ju yiw inna ndax buur yàlla laa yudi'u du sànk ajral muhsiniina mooy ajr mooy mooy payug ñi nga xam ne ñooy rafetal mooy lépp lépp ci yoon weeg ba ngay dem ak loo daj ci yoon wi mettit yéeg yépp suñu borom dala koy defalal jëf ju baax mu ne walaa yunfiquuna te tamit xamuñ nañuy génn di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare yi te dëggu mu ne ñooñu walaa yunfiquuna nafaqatan saghiratan nafaqatan saghira wala kabira wa nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una waadiya illa kutiba lahum liyajziyahum allah ahsana ma kaanu ya'maluun mu ne te ñooñu di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare yi te dëggu wala yunfiquuna te duñu saraxe nafaqatan duñu dépenser benn dépense saghiratan moo xam bu ndaw la wala kabira wala boo xam ne bu mag la wala yaqta'uuna waadiya te duñu xotti du dox benn xur duñu dox jaar benn xur illaa lu dul ne kutiba lahum lu dul ne dinañ leen ko bindal daal di leen muy yiwu lahum mooy bindal leen ko muy jëf jëf ju yiw lu boroom ne boo gisee may defal lii ñi génnaan ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy li yajziyahum ngir mu fay leen mu fay leen mu fay leen kan moo leen di fay allahu bur yàlla subhaanahu wa taala ahsana li gina rafet maa kaanu yaamaluun li nga xam ne moom lañ doon jëf suñu boroom subhaanahu wa taala kon wax na li tax naafiq yi duñu génn te bu ñu génnee du am problème conscience mooy ne ñoom lii lépp xamuñ ne jullit ñi xam dëgg-dëgg li tax ñuy génn mooy ne seen bépp mouvement seen bépp xiif coono loolu lépp suñu boroom subhaanahu wa taala da leen koy considérer comme jëf ju jëfu yiw ak lépp loo xam ne lañu ñu dépensé moo tax ku mel ni ñooñu rek mën a dépensé que sayyidina Usman al-mi'ta'u alayhi ridwanul mannan comme ni ñu ko tudde woon keroog trois cents gëléem yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bim taxawee ci minbar bi di wàcc par benn taxaw ci kaw bi minbar bi ci kaw kaw ne kan mooy joxe kan mooy man yujahizu jaysha al-usrati falahul janna sayyiduna Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu mu ne joxe naa cent gëléem ak li nga xamante ne nii mooy lay lay nekk ca gëléem bàkka koy war la muy soxla yépp yonent bi alayhi salaatu wàccaat benn escalier ci minbar bi waxaat loolu sayyiduna Usmaan al-Mi'taa radiyallahu anhu waxaat la même chose muy deux cents yonent bi alayhi salaatu wassalaam wàccaat beneen bi mi nga xamante ne ci la wàcc daal di waxaat loolu sayyiduna Usmaan répété waat loolu muy trois cents yonent bi alayhi salaatu wassalaam kontaan ne maa darra Usmaan maa fa'ala ba'da al-yawm ne sayyiduna Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahim rahman moom de du ko lor lépp loo xam ne defati na ko ginnaaw tey am na ci yeneen bi mu indee xaalis bi suñu boroom dafa su yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yéemu ci mbir mi daal di kontaan ne baxin baxin baxin baxin mooy ëskay ëskay ëskay ëskay li nga xam ne moom la sayyidina Usmaan def ne maa darra Usmaan maa fa'ala ba'da al-yawm ne sayyidina Usmaan moom de lépp dara loo xamante ne nii def na ko à partir de tey dootu ko lor kon loolu ñooñu ñooy ñi nga xam ne xam nañ ne wala yunfiquuna nafaqatan saghiratan wala kabira waaye ñooñu dañoo xamoon ne ñoom duñu dépenser benn dépense moo xam bu tuuti la wala bu ndaw te loolu it ñeneen ñi ko mel ni Abu Aqil moom la xamoon bi nga xamante ne fexe na décarcassé wu ba am ñaari saa ci guddi gi daal di ñëw joxe benn bi benn bi mu téye ngir njabootam falamazahul munaafiquun ñi nga xam ne xamuñu xam-xam bii yépp xamuñ ne lii lépp yiw la ñoom ñu leen di ŋaññ naan xam ngeen ne inna allaha wa rasulahu la ghaniyin an sa'i hada ukanta moom mu ne comme ñu ne naafiqiin abu aqil daal moo fi miste wallaahi waa ji daa bëgg rek ñu ne keroog sax moom joxe woon na muy joxe saa xam ngeen ne buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu wa sallama doyawuñ dara li nga xam ne mooy saa saawu tàndarmaay waa ji loolu yit la waxoon ñeneen comme Aasim ibn Adi waaye moom lañu ñu waxoon sayyidina Abdurrahman ibn Awf alayhi ridwaanu rahmaan ken xam ngeen ne kii ma ma ma ma ma ibn Awf ma ibn Awf riyaa ñu ne sa sayyidina Abdurrahman ibn Awf moom de dépensé wul li mu dépensé lu dul ngistal waaye boo gisee ñu mën a wax loolu mooy dañoo xamul aaya bii ña nga xam ne ñooñu lañ ko doon wax ku mel ni ñooñu doon leen ŋàññ ñoom abu aqil ñoom abu xaysama ñoom asim ibn adi waaye tamit ñi nga xam ne amuñu woon lu ñu dépensé waaye ñu dépensé mu dépensé seen der ke sayyidina ulbat na zayd ñoom ñooñu ñooñi xamoon ñoo xamoon ne wala yunfiquuna nafaqatan saghiratan wala kabira mooy ne xamoon nañ ne duñu dépensé denn dépense ci bu ndaw wala bu mag wala yaqta'una wadiya ta tamit duñu xotti wenn xur illaa kutiba lahum lu dul suñu boroom bindal leen ko jëf ju yiw jëfu yiw li yajziyahum boo gisee suñu borom jàpp ndal leen lii ta xamal leen lii may leen tawfiixu ñu koy def mooy ne da leen a xel seef bëgg a fay ndax da leen a bëgg fay ahsana li gën a rafet maa lu gën a rafet ñoom li ñuy jëf ndax suñu borom subhaanahu wa taala nit ki bu sellalee jëf jëm koy jëf xam nga ne moo suñu borom bu lay fay da lay fay ahsana ma amilt mooy li gën rafet looloo li nga xam ne moom nga jëm te moom ndax moom mooy alkarim moom mooy suñu boroom subhanahu wa taala suñu boroom subhanahu wa taala di continuer mu ne wa mu ne maa kaan wa ñooy ci aaya 122 bi mu ne wa maa kaana almuminuuna liyanfiru kaaffa falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahuu fi ddiin wa liyunziruu qawmahum idaa raja'uu ilayhim alayhim la'allahum yahdaruun mu ne wa maa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa mu ne jullit ñi nag amuñu droit ñoom ñépp daal di ñu daal di dem xare bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom amuñu droit boobu de waraw mooy ñu daal di lool nag dinañ ñëw ci duggan dinañ ñëw ci léegi di ci yaatal dañuy wax nii baat ak baat après dinañ ñëw ci mbir yi nii mu ne kon wa maa kaana al mu'minuun warul ci jullit ñi jullit ñi amuñu droit ñoom ñépp li yanfiru ñu daal di dem xare ji kaafa ñoom mboolem seen falawla nafara ak neexoon mooy nii de la waroon a demee falawlaa nafar ak neexoon mu daal di dem xare ji min kulli firqatin ci kuréel gu ne minhum ci ñoom jullit ñi bu dee ci waa aws waa aws am ñu fa jóge ci waa xasraj am ñu jóge ci waa xasraj ci waa banil ajlan am ñu jóge ci waa banil ajlan ci waa Ghatafan am ñu jóge waa Ghatafan ci na am ñu jóge ci ñoom gi nag buñ composé ñoom ñépp ñu boole composé armée bu ko defee moom lay wax mu ne falawla nafar aka neexoon mu daldi dem xare ji min kulli firqa ci kuréel bu ne ci ñoom julin ñi minhum ci ñoom taa'ifatun am mbooloo li yatafaqahu bu ko defee ñu dem daldi jàngi fiq fi diini daldi xuutal seenu dégg-dégg ci diine ji ci diine ji wala yunziru bu ko defee bu ñu nit wala yunziru qawmahum ngir bu ñu jàngee loolu daal di koy takk ci xare yi ba takk xam-xam ya fay génn ñu daal di koy takk ñëw daal di xupp seen ñañ yi kañ idaa raja'u bu ñu delloo ci xare bi jóge ci xare bi dellu ci dëkk bi ilayhim ca seen mbokk ya la'allahum bu ko defee yahzaruna ñuy moytu yi nga xamante ne ni ginnaaw bi ñu xamee ne suñu boroom lii kat moo wàcc ci ay atteem lii la namm te lii la ñoom te lay xaar ci ñoom ñu daal di koy def yi nga xam ne nag moom lañ xam ne dañ koo tere ñu daal di koy moytu loolu noonu lii nii <coughs> aaya bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim <coughs> am na ñoo xamante ne nii dañu ne aaya bii nii dafa nekk loo xam ne dafa nasaxal li nga xamante ne nii mooy aaya ba ñu giseen mooy bi tàmbalee suuratu tawba fii di nettali ci mbiru ghazwatu Tabuk muy yaa ayyuhal ladina ee yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm yàlla subhaanahu wa taala maa lakum idaa qiila lakum idaa qiila lakum nfiru fi sabilillahi saaqaltum ilal ard araditum bilxayaati dunya min alaaxira famaa mataaul xayaati dunya fi laaxirati illaa qaliil ak fi nga xam ne moom la doon wax naan infiru xifaafan wa siqaala wa jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamun am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne lii nii noonu mooy aaya yii ne infiru surtout infiru xam nga bu njëkk bi na ne yéen ñi gëm yàlla lu tax buñ leen ne jóg leen xare ji ci yoonu yàlla ngeen di diis diis lu ci suuf si loolu noonu ñu ne surtout aaya bi na infiru génn ngeen xare ji xifaafan moo xam woyof ngeen wa siqaalan wala da ngeen a diis wa jaahitu ngeen jihaad bi am amwaalikum ci seen alal yi wa anfusikum ak seen seen ala seen bakkan yi fii sabilillah ci yoonu yàlla daalikum loole xayrun moo gën lakum ñeen leen in kuntum taalamuun lii ma leen wax de moo gën ci yéen bu deen xam ngeen am ñu ne nag aaya boobu noonu mooy dafa jihaad dafa noonu farata bi ko suñu boroom waxee noonu noonu waaye aaya bii mu indi nag mooy waa moom mooy ci aaya 122 ndax aaya bële mooy infiru xifaafa moo doon aaya 41 mu ne ci suuratu tawba ba léegi di al-Faadiha dini xawwi li nga xam ne mooy suturaay munaafiquuna alkibaar alayhim min allahi maa yastaxiquuna ñu ne aaya 122 bii nag di wax naan wa maa kaana almu'minuuna liyanfiru kaaffa ne jullit ñi ñoom de warul ci ñoom ñoom ñépp ñu génn dem xare ji ñu ne dafa nasaxal lale waaye loolu inshaa allahu taala <coughs> loolu noonu nasaxalul dara mooy ne affaire yi mbir yi dafa bokkul lu nekk palaasam la ne mooy bële bi muy wax ta waxoon nañ la ko ta al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi leeraloon na ko mooy fi nga xamante ne ci la mara mooy jamono yi nga xam ne ci la jihaad di nekk farata bokk na ci mooy bu imaam bi ne yéen ñépp jóg loolu nag moo daloon nit ñi keroog ghazwatu Tabuk te aaya yële loolu lañ doon wax ne infiru xifaafan wa mooy suñu boroom subhaanahu wa wala mooy ku amul woon ngànt ki ñi am ngànt kese la mayoon ñu toog ndax bés boobu dañu soxla woon une mobilisation général jamono joo xamante ne nii mooy ne jullit ñi dañoo soxla une mobilisation général bu jamono joo jële bu imam bi ne te loolu joxe woon nañ ci exemple waxoon nañ la ne bu le semga chef d'état-major des général des armées bu nee yéen waa caserne Samba Diéry wala yéen waa GLG yi mbaaw jóg leen ngeen waajal xare bi boo boobu ñoom ñépp lay nekk farata ci ñoom ñu jóg waaye wax nañ la réewum jullit bu nga xamante ne nii bu doon ne par exemple Sénégal réew la moo xam ne charia fay dox nga xamante ne mooy imam bi wala le président wala le ministre des armes wala de la guerre bu nee yéen goney pi yéen waa Pikine jóg leen ñi nga xam ne ñoo am dix-huit ba quarante-cinq wala cinquante ans jóg leen loolu day nekk farata ci ñoom ñépp ñu daal di jóg lu mel noonu nag la suñu boroom doon wax naan anfiru xifaafan wa thiqaala te yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo daloon li nga xam ne mooy jullit ñi keroog ghazwatu Tabuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam taxawoon ci neuvième année bi ci gàddaayam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu noonu mooy fële loolu la doon wax moo tax ku amul woon ngànt amul woon droit bañ a dem loolu nag wuute nag li nga xamante ne nii moom lay wax fii mooy ci aaya bi ma kaana ma kaana al mu'minuuna liyanfiru kaaffa loolu mooy bi nga xamante ne mooy d'une manière général lii nekkul dara lu dul ne day wane li nga xam ne comme ni ñu ko yàgg waxe te loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax mooy ne li nga xamante ne mooy jihaad du fardu ayn waaye fardu kifaaya la mooy ne mbir mi du farataay jëmm waaye faratala boo xamante ne nii lay tax jihaad ji am bu taxawee du farata la ñépp jóg mooy ne bu dee am na ñoo xam ne taxawoon nañ ko loolu day wàcc ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des loolu noonu la aaya bii di wax wa maa kaana al mu'minuun ne warul ci jullit ñi yàlla way yàlla li yanfiru ñu daal di dem kaafa ñoom ñépp ñu daal di génn léegi nag lii nii wax naa la sànq kene mooy afa am wuute am na ci boroom xam-xam yi ñu ko mel ni Ali ibn Abi Talha muy kooku taalibe boobu nga xam ne day jële ci imaam ibn Abbaas te waxoon naa la ne à moom xadiis yi mu naan an ibni abbas mooy ne jokkaloowul ndax moom gisul ibni abbas te mooy ne jëlewul ci say mawlaana ibni abbas alayhima ridwanullah moo tax boroom xam-xam yi ñenn naan ci mujaahid la koy jële wala ci ñoom ataan ñooñu waaye waxoon naa la loolu dafa jar ak ak ak ak ak ak ak leeral akuk toppatoo akuk septantal mbir yi ak li nga xamante ne mooy ak bahth ak recherche moom moomu dane moom mbir yi li muy tekki mooy wama kaana mu jële ci ci mooy mooy mu wax rek càllaleen bopp an ibni abbas ci mawlaana ibni abbas mu ne mawlaana ibni abbas dane wama kaana al mu'minuuna liyanfiru kaafa mu ne aaya bii nii suñu boroom ne moom warul jullit ñi ñuy génn di dem ñoom mbooleem seen mu ne loolu mooy lan mu ne maa jamii'a wa yatruku an-nabiyya sallallahu alayhi wa wa sallama waxda ñu ne fii nii li fi mu ne moom mawlaana ibn Abbaas tarjumaanul qur'aani radiyallahu ta'ala anhuma dane aayat li muy wax ni mooy nit ñi lay wax ne jullit ñi warul ñu dem ci saraya yi fii sariya yi lay wax mooy sariya yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yónnee te sariya mooy qit'atun min al-jaysh mooy ne yonent yi nga xam ne moom la doon yónni ñu daal di dem xareta moom doonul woon dem moom sallallahu alayhi sariya sariya jam'u saraya muy sariya pluriel bi di saraya ñu ne mu ne moom mawlaana ibn Abbaas dane fii ñooñu lay wax mooy ne suñu boroom dane amu jullit ñi am way ngëm yàlla yi amuñu droit sariya xew ñoom ñépp ñépp dem ci sariya bi bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek mu nekk ci Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne fa min kulli firqatin taa'ifa kon loolu moon la ko mooy sayyidina Ali ibn Abi Talha nee na loolu la Mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhum daal di tekkee mbir mi lool nag bu ko defee mooy kon li ci tegu li muy tege falawla lu muy tekki mooy falawla nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa liyatafaqqahu fi ddiini wa liyanziru qawmahum idaa raja'u ilayhim la'allahum yahdharuun ñu ne kon loolu li muy tekki mooy kon sariya yi jullit ñi amuñu droit ñoom ñépp ñu bëbbandoo daal di dem ci xare bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ci Medina waaye il faut ñu am ñoo xam ne mooy falaw laa nafar aka neexoon ñu bàyyi mu des ci dëkk bi ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam min kulli firqatin minhum ci jullit ñooñ ñépp bëgg génn dem ci sariyay xare ji te duñu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xare boo xam ne du ci dem mu ne ak neexoon te loolu la war a deme mooy ñenn ci ñoom toog di mbooloo mu ne ñu toog nan lañuy toog def foofu li yatafaqahu fi diin ngor ñu nekk ak yonent salaatu wassalaam madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne moom loolu masulatu nekk fenn lu dul day jàngale moom sallallahu alayhi wa sallam ñooñu des foofu nekk ak moom daal di takk li nga xam ne mooy xam-xam beeg xadiis ak alquran bi muy wàcc ci moom sallallahu alayhi ñu dégg fiq daal di am xam-xamu diine wali yunziru qawmahum bu ko defee ay tey wàcc diggal ginnaaw bi ñële mooy seen ginnaaw ñoom ñi dem dem xare ji bu ñu ñibbisee daal di ñëw seen mbokk yi toogoon ak yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam te takkoon xam-xam bi daal di leen koy nettali wax leen loolu daal di leen di xupp ci atte yooyu ngir ñu mën a def attention que ne am na atte yoo xam ne suñu boroom subhaanahu wa tëral nañu ko kon loolu nag sayyidina wa mawlaana ibn Abbaas selo selo Ali ibn Abi Talha noonu la nettalee mbir mi am na yeneen wax boo xam ne ku mel ni Mujaahid ibn Jabr moom leneen la wax que ne gaa yi mooy yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon dem ci kaw gi léegi buñ demee foofu di fa jàngal nit ñeeg yooyu mooy ñu bëgg nga gis nag mu nekk kuréel yu rëy ñu bari bëgg di dem bu ko defee ñu dem nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu bàyyi ko Medina ñooñu noonu la yonent bi alayhi salaatu alquran di wax fii loolu la sayyidina Mujaahid wax nii moom la ñeneen ku mel ni al imaam ibn alxasanul basri raxmatullahi alayhi moom dane falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa liyatafaqqahu fi ddiin qaala liyatafaqqaha alladina xarajuu bimaa yarudduhum allah bimaa yariduhum allahu min adh-dhuhuuri ala al-mushrikiin wan-nasrati wa yunziruu qawmahum idaa raja'uu ilayhim al-imaam al-hasan al-basri ku mel ni moom ak ñi nga xamante ne ci àll ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo ànd ak moom ci wax bi te inshaa allahu taala wax ji nag mooy wax ji gën a dëgër moom al-imaam al-hasan ibn Yasaar al-Basri alayhi mu ne aaya bii li muy wax mooy waxul waxul ñiy toog de waxul sariya am yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog ci dëkk bi nit ñi daal di ñëw toog am ñu des ci moom ngir takk diina ji mu ne li nga xaman xam-xam bi bu bu demoon ci sariya yi ñëwee ñu jàngal leen mu ne déedéet lii li ñuy wax mooy li nga xamante ne nii mooy ñi doon génn di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon dem ci xare yi moom alayhi salaatu wassalaam bu doon dem ci xare yi nga xam ne bu demee xare moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne foofu mooy xare yi daa am loo xam ne moom lañ la doon wax te loolu mooy li nga xam ne inshaa allah mooy li gën dëgër ke ne xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ay daja rek dóorante jaasi ñu ne kii gañe nañ ñii tey wala ñee perte nañ loolu du loolu waaye xam-xam ñaata atte ñoo wàcc ci xare yi te loolu yaakaar naa ne ñun ñi topp siira bi walillahi alhamdu wal minna wa kullu dhalika fadluhu wa karamuhu wa minanuhu alayna alhamdulillah loolu lépp teraangaam la ay mayam la ak mbaaxam la goo xam ne defal nañu ko mooy ne gis nañ ne ñun ñu topp mbir mi yépp kene siira bi gis nañ ne xare yi lañ ci gis nim baree te bu ñu paree ab xare njàngat yiñ ciy gis mooy ne gis nga masailul fiqh yi fiqh yi nga xam ne ñoo ciy génn ak yi nga xamante ne nii atte yeeg yi nga xam ne mooy atte yi ciy rot ak atte yu bees yi nga xam ne da ciy am ak walla yi ñu nasaxal ak yooyu daanaka boo ko bëgg a takk mooy yooyu yépp gis nañ ci walillahi alhamdu wal minna ci àtte yu baree bari bi ci mujj muy ghazwatu Tabuk gis nañ li nga xam ne moom la imaamuna al imaamu ibnu al qayyim rahmatullahi alayhi doon waxtañu toppoon ko ak moom alayhim alayhi ridwanullah kon ñooñu lay wax ne mooy falaw mu ne fa wa ma kaana al mu'minuuna liyanfiru kaffa mooy ne jullit ñu ñoom ñépp ñoom waruñoo ñëw rek daldi bañ dem xare ji ñoom ñépp mooy gaay